alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa mooy xajjatul islaam di xajjatul balaag waaye di xajjatul kamaali wa muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaati wa ñu ngi woon ci tawaaf bi gisoon nañ ci jotaay bi weesu yonent bi sallallahu alayhi wasalam ni nga xamante ne nii li nga xamante ne nii noonu la tawaafe ak ñaan gi nga xam ne rot na ci moom jële nañ ko ci moom kene moom la ñaan diggante ar ruknayni al yamaniyayn muy diggante ar ruknul yamani ak ar ruknu ruknul xajaril aswadi muy rabbana aatina fi dunya xasana wa fil xasana wa qina adaaba annaar mu ne rabbana ay suñu boroom aatina fi dunya xasana yal na nga ñu jox yal na nga ñu may fi dunya ci àddina xasana yiw defal ñu yiw wa fil aaxirati xasana alaaxira it nga jox ñu fa aljana wa na teyal na nga ñu fegal adaaba naari mbugalum safara loolu gisoon nañ ne loolu la ñaan diggante bërëb boobu waaye it gis nañ ne tawaaf bi bi muy tawaaf benn ci ñetti tawaaf yi daal en tout cas wax na comme ni nga xam ne noonu la ko mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala an radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma daal di wax ne bi nga xamante ne nii nga xamante ne nii moom yonent bi sallallahu alayhi wa ci lay tawaaf ci la gis benn waay boo xam ne dafa takk loxoom loxo beneen waaye ci loxoom ñuy wër mu daal di koy dagg ne ko xudd bi yade mu daal koy dagg ko xudhu bi yade waaw xudhu bi yade daal di koy conduire wommat ko ak sa loxo te mu dagg mbir mi loolu it am na luñ ci waxul woon mooy dañ ciy gis ne taxyirul munkari bil yad mooy mooy li nga xamante ne nii mooy e, soppi loo xamante ne jaaduwul ci loxo ak loxo defe ko loxo gis loo xam ne jaaduwul nga daal di koy soppeek loxo comme li mu waxoon ne man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati' fa bilisaanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi li yonent bi aleyhi wassalaam ne woon ku gis lu dul noonu fal yughayyirhu bi yadihi waaw nanga ko soppeek sa loxo bul toog ñu naan mbir mi daal vie privée vie publique nit ku nekk dangay maandu déedéet maandu mooy nga wax bu dee yow wax nga man maandu mooy nga jëf bu dee jëf nga man maandu mooy mu metti la bu dee ne yow loolu kese la dese boo ko deful nag na nga xam ne li gën a néew ci ngëm yàlla amoo ko waaw ndax kon loolu day tekki na yow da ngay gis munkaraat yi di xew yu dul noonu yi mu lay neex ndax ku mu ku mu àggul foofu moom mooy mbir man la nekk lu dul damay neex wala nga toog naan man ça me laisse indifférent ça me laisse au pôle déedéet jullit melul noonu man la lam yahtam bi umuuril mu'miniina wala muslimiina fa laysa minna li alayhi salaatu wassalaam ne képp koo xamante ne nii moom du yittewoo li nga xam ne mooy mbiru jullit ñi kooku bokkul ci ñun muy xew nga naan sama yoon newu ci rek man maa ngi ci xalwu gi na dëkk bi toj na yàqu na gaa yi def lu leen neex je fu man maa ngi sama kurus ak sama der ak sama satala di jàpp ko jullee ko sikkar kese yow xamoo li ngay def kon nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daf koo dagg ci loxoom waaw ba pare ne ko xudhu bi yadi waaw loolu it ñu gis ci jawaazu al fi'li ba pare door wax li tax nga def ko waaw da koo dagg ba pare door leen ne aywa conduire kook loxoom waaw même bu dee gis nañ ci yeneen riwaaye yu ñoom imaam al kene daf leen a laaj ne maa baalul xiraan mais ana lan moo waral ngeen yeewante nii lëkkaloo ñu ne ko nidar la woon mu ne leen mukk nidar lan innama nidar an nadru booy nidar dangay nidar fi taatillah waaw xam nga lu mel noonu la waxoon abu israil waaw mooy nidar di nidar naan yal naa man nidar naa ne dinaa braquer banque sa nidar googu comme nañu ko gisoon ba ñuy gis ahkaamu nidar yi ahkaamu li jëm ci wàllu an kenn du ko fi bàyyi xel waaw kenn du bàyyi xel loolu le mooy ne doo ko doxal mukk doo ko doxal lu tax ngay doxal nizar gu mel noonu bépp nizar goo xam ne mooy yàlla la walla loo xam ne buur yàlla daf koo tere kenn du ko appliquer même sax bu dee loo xamante ne nii ay mooy yàlla amu ci ndax abu israil yonent mi alayhi salaam daf koo romb mu taxaw ci naaj wi mu ne mais kii kan la ñu ne ko hada abu israil ah mu ngi tàng jër moom mu def tànku neen taxaw ci naaj wi mu neen kii kan la lii lan la ñu ne ko kii de mooy abu israil kii de mooy baayu israil waaw noonu lu tudd waaw nadara an yamshiya xawma xaafiyan wa an yaqifa xawma lan eh, ci shams bi la yastadil waaw moom daal dafa nidar ne day def tànku neen taxaw ci naaj wi du du du kerlu yonent bi alayhi salaam ne déedéet fa amar fa fa amarahu mu digal nit ñi ne na ngeen ko digal fal yastadil na dem ci ker gi waaw ndax loolu mooy nizaru lan ah nizaru def tànku neen taxaw ci naaj déedéet kii itam ci riwaayu bële bi mu ne dañoo nizar yeewante ba ñëw ba ci kaaba gi nii mu ne mukk dindi leen kuy nidar da ngay ci jaamu yàlla waaw daal di koy dagg kon loolu gisoon nañ ko luy wane ne kon alkalaamul baax loolu lu dagan la waaw mooy amul rafas sans rafas wala fusuuq wala fusuuqa wala jidaala fil xaj waaw yooyu nag amul ci aj yooyu mooy di wax wax yu jëm ci sëy ak wax joo xamante ne waxi kàccoor la ak wax joo xamante ne nii ay ay ay xuloo ah dem ba kaa bëgga saay di xuloo kenn mënula muñal kenn daanaka boo rombee kenn mu xaw laa laal sax nga ne ko hé yow saa yi xanaa dangaa mën da xool sa kanam waa ji ne waaye yow pardon nga ne ko waaye yow nii ngeen di def rek waaye bu ngeen di dox du ngeen xool bu ñuy wax ngeen naan pardon waa après seen dënn yi jëpp tàng nag ba benn waay bi naan ko yow xam nga ne moos bu dul woon kaaba gi ba léegi àgg naa ci sa bopp bi waaw mooy mooy mooy mooy kaabaam naa la bu baax waaw waa ji keneen kanaan ko waaye yow ban kaaba yow kaaba gi dangaa fa du kaaba gi nga ragal waaye sama dang maa sama doole jii nga ragal xam nga loolu moom ngeen nekk fa di xuloo noonu mooy lool vraiment wala ji daala fil xaj ji quoi loolu amul ci aj waaw loo ñàkk mën a muñ muñu muñ waay waay muñal te xam ne lii matut ma ay jour yu yu yu yu gàtt la te amaana sax kii ngay xuloowal tey nga koy mujjee gis waaw kon nag war nga koo mën a muñal di tawaaf ku la cof nga mer waaw pourquoi nga may laal man ab arabe waruma laal wala arabe bi naan noir waruma laal yooyu wala tubaab bi et vice versa loolu bokkul ci aj waaw loolu bokkul ci aj waaw wala ñu effleurer sa sa tànk rek nga mer waaye sa waay xoolal waaye yow yaa ngi may xaw nga maa daaneel waaye yow doo xool sa kanam aj na waaye yow waaye yow demal sa kër boo bëggee lu tax nga ñëw fii fi nit ñi nekk nga bañ ko la laal nga naan ko billaahi bu dul kaaba gi ba léegi lijjanti naa sa mbir waa ji naan waaye ban kaaba kaaba gi taxul danga maa waaye yow aywa nañ joxante rendez-vous ba la neexee yooyu nag bokkul ci wax yi nga xam ne ñooy wax yi ñuy wax quoi <laughs> déedéet jarul àgg ci kaabaab déedéet muñal rek loolu yomb na loolu yomb na loolu yomb naa muñ loolu kon gisoon nañ masala moom gisoon masalaam jaxasoo mixité pendant le tawaaf entre góor ñi jigéen ñi est loolu lu dagan la walla daganul waaw loolu gisoon nañ masala boobu tamit walillahi alhamdu wal minna waxaale woon nañ masalaam ki nga xam ne day tawaaf après mu xamatul fan la yem ci ci nombre de set yi mu war a def wër tuur yi mu war a def xamatul ndax trois la def wala quatre wala boog xamatul ndax mu ci septième bi wala mu ngi ci sixième bi waxoon nañ ne bu boobaa ni muy def mooy fal yabni ala al day teg ci li nga xam ne mooy li mooy bi gën nombre bi gën a néew moom lay jàpp ne loolu la après mu daal di continuer beneen yokk ci beneen bu dee ci 6 bi la 7 bi la doon euh, duute da koy def 6 mu tawaaf benn après tawaafam daal di mat tey nag insha allahu taala ñu war a continuer ci wàllu tawaaf ba léegi ba ñuy dugg ci yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw bi mu tawaafee nii tawaaful qudum ci quatrième jour bi min yow min min min shahri dhil hijja ana lan la def bi mu tawaafee ba pare loolu ba lañ ci ñëw ñu ñëw ci suñu masala mi ñu waxoon muy masalaam est-ce que hal yajuuzu hal yajuuzu hal yajuuzu at-tawaafu ala al-ba'iir aw hal yajuuzu at-tawaafu ala as-sayyaara aw hal yajuuzu at-tawaafu ala al skateboard aw hal yajuuzu al tawaafu al trottinette aw hal yajuuzu tawaafu ala al farasi ak yu mel noonu mooy est-ce man mën naa war yéeg dara di tawaaf yéeg dara di def tawaaf bi loolu parce que waxoon nañ la riwaaye yi nga xam ne yu seydinaa jaabir ibnu abdillah seydinaa mawlaana ibnu abbaas seydina aïshata radiyallahu taala an il jamii ñoom ñi ñépp soloo nañ ci ñoom que ne bi sallallahu alayhi wa daal dinay wër kaaba gi alal bair ah eh, te riwaaya imaam eh, kii bi ibn bi radiyallahu taala anhu mooy bi mu ne bi alayhi salaam wër na kaaba gi alal ba ala ba'iri kullama atar rukna ashaara mu ne day joxoñ ah, eh, bant bi mu yoroon lay joxoñe li nga xam ne mooy ar rukna muy alxajarul aswad hmm? léegi loolu noonu dañ la ne woon moo indi masalaam est-ce est-ce que kon mooy mbir mi nit ki mën naa mën naa di eh, eh, tawaaf ci kaw waram ndax yonent ma alayhi salaatu wa salaam taafa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wadaa'i ala ba'ir rukna bi mihjan hmm? comme li mawlaana ibn Abbaas waxta wax ko léegi eh, radiyallahu anhuma loolu dañ naan la masala la moo xam ne boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañ cee wute boroom xam-xam yi dañ cee wute est-ce que loolu mën naa ne wala mënu la ne at-tawaafu ala al waaw ku mel ni xanafiye yi maalikiye yi raxmatullaahi alayhim ñoom dañu ko aaye am na tamit benn mbooloo boo xam ne ci shaafiiye yi comme ñoom al imaam al maawardi comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu an-nawawiyu rahmatullahi alayhi daal di tuddee ci shaafi'iyya yi rahmatullahi alayhim ku mel na al imaam al maawardi ak abu tayyib ak al yi ñoo ñépp dañoo jàpp ne ci min ash-shaafi'iyya mbir mi mooy ne eh, daganul da eh, mooy dañuy euh, déedéet ku nga xam ne mooy tawaaf ci di war déedéet loolu nit ki du ko def lu dul ci kaw ngànt voilà tënk boobu lañ ci teg lu dul ci ngànt waaw lu dul mu am loo xam ne moo war a tax ñu war koo def mooy ngànt mais paa nga ñëw nii rek yor war saw sa gëléem di tawaaf wala nga yor sa oto di tawaaf wala sa skateboard wala nga yor sa trottinette wala yu mel noonu déedéet loolu day nekk lu dul li nga xamante ne mooy ci euh, euh, euh, ci aajo waaw fekk yow nga soxla ko darura mooy tax waaw ta loo xam ne nécessité la nga soxla war ngir mën a tawaaf loolu lañ lay may nga def loolu le beneen wax bi muy waxu li ëpp ci Shafi'iyya yi comme li al imaam an-Nawawi alayhi daal di wax ne loolu mooy wax bii nii nag mooy li nga xam ne moo li gën a siiw ci suñu ngir te mooy li gën a dëgër inchaa allahu taala min ash-shafi'iyya kene affaire bi ñoom xilaafu law laa la voilà mooy sibuñu ko fen mooy terewuñu nit ñëw tawaaf dara dalu ko bila udrin loolu sib sax da cay àggut waaw mooy mooy mooy moo tax mu ne moom al imam an-Nawawi bu dee ne fa in kaana li geyri udrin bila karaaha lakinnahu xilaafu lawla mu moom al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne bu dee ne li geyri bu dee dafa nekk loo xamante ne nii li geyri la kon amul ngànt kooku jaasa bila karaaha ci ñun Shafi'i yi loolu mooy mën naa nekk nit ki mën naa war même bu dee ne amul benn gànt bila karaaha ci loo xam ne kenn sibu ko ak sibeel sax da cay amul kenn sibu ko waaw wala waaye nag mu ne waaye nag loolu lakinnahu xilaafu lawlaa mooy dafa wuteeg li gine yeey waaw xilaafu lawlaa moom moo gën mooy mooy mooy ne bon li gënoon a yey moom ci koo xam ne amul ngànt dara dalu ko amul lenn loo xam ne mooy tax mu mu mu mu mu mu jëlu skateboard wala war mbaam non euh, war géléem géléem waaw <laughs> ah, war géléem wala fas loolu noonu kooku walla oto kooku moom nga xam ne dara dalu ko mooy li gënoon nag ci moom voilà buñ la nee xilaafu lawlaa mooy li gën a yeey bon li gën moo doon mu def kook tànkam mais bu ko defee lii du sax àggul sax ci darajaay sibeel mooy avant darajaay sibeel mooy lii moom moo gën mooy garaaw xilaafu laa mooy bon def na rek lu gën a yeey waaw même xanafiya yi sax rahmatullah alayhim euh, ñoom dañ koy tere am na ci ñoom ñoo xam ne dañ naan dañ koy sib waaye par exemple maliki yi ñoom dañ cee dañ koo tere même même même même ñoom ñii xanafiya yi dañ koo tere mais am na ñu naan ci ci ñoom ne ak si ak ci cibéel la toll hmm? eh, waaye li gën a dëgër nag seen ngir comme li nga xam ne moom la al imaam Badruddin al Ayni wax ci Umdatul yi ne affaire bi eh, te ñu jële ko tamit wax la tamit duñ jële direct ci al imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi mooy ne bu dee ne nit ki dafa ñëw tawaaf war gëléem wala mu tawaaf liñ fi wax yéegi yi ñuy war nii mu war yéeg ci monture daldi di tawaaf kooku te amul benn ngànt kooku fekk mu ngi màkka dañ koy wax mu mu mu reprendre waaw da bu dee màkka la nekk dañ naan ko reprendral sinon nag comme que ñoom dañoo jàpp ne dox bi da nga koo war a dox bu dul loolu mooy day rendi dara voilà mooy nag bu dee mu ngi màkk jarul muy rendi mooy waaji ji dara dalu ko amul benn ngànt kooku mooy waajib la bàyyi parce que waa Maliki yi loolu laa la doon wax ne la traité woon nañ ko ci Zadul Hujjaj ci beneen façon mooy ne ci Zadul Hujjaj dañoo gisoon bi nga xam ne ci lañu gis mas'alaam waajibaatu tawaaf bi ñuy gis li nga xam ne mooy waajibaatu tawaaf ci leen gise woon lii voilà parce que maalikee rahmatullah alayhim dañu ne tawaaf bokk na ci te ñoom waajib wax nañ la ne waajib ku ko bàyyi nooy def ah waajib ku bàyyi da ngay da ngay da ngay rendi dara waaw loolu moo tax ñoom ñu jàpp ne képp koo xamante ne nii képp koo xamante ne nii ah waaye ñoom ak xanafiya yi nag côté boobu ñoo ànd li mooy que ne bu dee mu ngi màkka mu dellu euh, fekk mu waroon def def tawaaf bi mais mu delluwaat mooy réparer waat tawaafaat sans war bu boobaa garaawul amatul lu mu ciy def mais liñ la bëgg a wax ñoom mooy bu dee da koo bàyyi ba dem kooku moom foo jaar mu di dara waaw ñoom nag bi ñuy wax lool ci waajibaatu tawaaf. dañ cee boole dox ak tànk ne loolu obligation la lu war la ci kiy tawaaf mu def ko tànk bu dee ne bokkul ci dawul azar ñi nga xam ne dañoo am ngànt comme handicapé yi ñooñu man mooy dañuy dañuy toog ci seen fauteuil di kii wala ñi nga xamante ne nii mooy dañoo feebar. ñooñ mën nañoo war dara di de di comme ñu tegal leen fauteuil koo xam ne moom du handicapé mais dafa feebar ba il faut ñu def ko noonu wala ki nga xamante ne nii fokk mu yëg gëléem wala dafa feebar moom dox bi day metti ci moom wala manu dox kii kooku noonu ñooñ ñëpp ñëpp foofu moom ñëpp d'accord ne kooku moom day war te bu waree dara du ko ci fekk mooy du fay dara mooy amul be dara luñ koy luñ koy rendiloo après léegi lii mooy wax yi ah kon gis nañ ne xanafiya yeeg maalikiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne affaire bi ñoom dañ koo jàppe ne dox ak tànk waajib la waaw nit ki fokk mu buy tawaaf day dox ak tànkam nit ki buy tawaaf day dox dox ak ay tànkam léegi nag lu dul mu nekk koo xam ne ci dawul angar ñi nga xam ne dañoo am ngàntu ngàntu dem war a dem euh, war ndax ñoo def leneen lu dul loolu ñu ne kooku moom dañ koy bàyyi mu def loolu waaw moom mu war mais bulul kooku ku fi war ku ne yow tere nañ la ko te boo ko defee fekk yaa ngi màkka da ngay reprendre sa war sa sa tawaaf bi bu dee nekkoo Makka nga daal di def lan mooy nga rendi da léegi en tout cas li nga xam ne mooy ngiiru Shafi'i yi mooy dara newu ci xilaafu lawlaa rek waaw xilaafu law laa la mooy nag dafa bàyyi bàyyi def na loo xam ne lu ñu gën a yey la daal waaw lee daal moo gënoon a mu def kook tànk mais nag bi mu ko defee kii te amul benn ngànt kooku dara newu ci léegi nag ginnaaw li où sont les dalil waaw où sont les arguments ana argument yi ku ne ak lan bu ñu paree ci lool lan mu gën a dëgër ci affaire yi insha ñu ne la dalil yi dalil yi bu dee waa waa ñu njëkk ñi muy ñi gën a mag muy xanafiya yeeg maaliki yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne yonent bi alayhi salaam lan moo tax ñun ñu wax lool mooy mooy xam nañ ne suñu boroom dane wal yatawafu bil baytil atiq waaw wal yatawafu bil baytil atiq waaw wal yatawafu bil baytil atiq te nañu wër ci néeg bi nga xam ne mooy néeg bu tedd bi te nañu wër ci néeg bu tedd bi ñu ne loolu moom nit tànk la koy defe te yonent bi aleyhi salaatu salaam tawaaful qudum bi gis nga tànk la ko defe ñu ne leen mais attendez ñu ne lool moom duñu ci ñëwaat di répété waat yi parce que gis ngeen ko fi gisati ko bi ngay gis ndax ci jataay bi nga doon gis est-ce que mbir mi yonent bi aleyhi salaatu salaam tawaaf bii tànk la ko defe wala dafa dox xabba salaasan wa masha arba'an loolu gis nga ko ah yooyu moom leer na wala ak saa yi ne saa yooyu leer na mooy tànkam la ko defee ak xabbala alxajarul aswad yooyu leer na léegi nag ñu ne kon loolu ñun duñ ci ñëwaat luy wane ne tànk te aaya bi ci kaw aaya bi zaahiru aaya bi mooy nit ki mooy war mooy mooy wëral boppam waaw waaw yatuufu bi nafsi mooy wëral boppam waaw ké ku ku war nag kooku moom mooy mooy moom moom du boppam lañ waral du boppam lañ euh, wëral du moom moo wëral boppam ne dañ koo wëral daa am loo xam ne daa daa am luy wër ak moom voilà tuyfa bihi mooy dañoo comme li imaam al-Qurtubi di wax bi muy wax ne Euh, euh, am na ñu ko ñu ko ñoo xam ne nee nañu tawaaf warta dara dalu la man naa nekk mu ne waa jumhuur nag daal di koy wedd daal di koy bañ waaw mu ne ñoom nag ñu ngi ko teg ci ñu ngi moy ci zaahiru aaya bi wal yatawafu bil baytil atiq wa zaahiruhu an yatuufa taa'ifu bi nafsihi wa man taafa raakiban innama tuifa bi tuifa bihi walam yatuf huwa bi nafsihi voilà mooy ñoom loolu lañu wax dañoo jàpp ne zaahiru aaya bi daal mooy nit ki mooy wal yatawafu mooy verbe bi euh, sujet mooy nit ki moo koy def alors que ku war a yow gëléem gi moo moo moo moo wër yow <laughs> <laughs> ba pare ñu ne en plus am na yeneen yeneeni ilal yonent bi nga ne nga ne leen mais attendez yéen bon léegi eh, bon wala nañ leen bàyyi ngeen continuer ñu ne ta nga ñu ne leen ba léegi xaar leen mais léegi xadiis bi nga yu xadiis yi nga xam ne yu sayyidatu Aisha sayyidina Abu euh, Abdullah ibn Abbas ak ñoom sayyidina Jaabir yooyu yi nga xam ne dañu ne yonent ma lay saa saa wër na ala yi nu ngeen koy def est-ce que da ngeen naan ñu ne non loolu saxaaba yooyu wax nañ la lan moo tax mu wëre noonu te tamit Abu Tufayl tamit daal dina koy wax al-Bakri waxoon na tamit moom ba mu gisee yonent bi alayhi salaatu salaam ah muy wër ci kaw géléemam après nee na ma gis ko ca côté Marwa ca Marwa mu war ñoom moom dane nit ñi dañ koo wër saxaaba yi ci boppam wax nañ li tax waaw ñoom wax nañ li tax yonent bi alayhi salaatu salaam war Euh, Abu Tufayl ak Seydina Mawlana Ibn Abbas ci boppam nee na yonent xadis mu ngi ci saxiix yi mu ne yonent ma lay saa saam dafa génn nit ñi naan yonent saa salaama ngoog bi muy bi muy bi muy tawaaf bi muy tawaaf même saa yu bayna Safa wal Marwa bu loolu dinañ ci gën a ñëw côté boobu ah ak seeguñ muy beneen ponk boo xam ne dinañ ko gis nit ñi naan hada Muhammad hada Muhammad ba jigéenu Quraysh yi sax génn ngir xool ko dañ ko gëj a gis ak xale yeeg yooyu. nit ñi fees del yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daal di war ñu ne loolu mooy xëj loolu moo ko poussé mu war voilà loolu moo ko poussé mu war sinon tànkam la woon tànkam la ko doon defe mais nit ñi bari te tamit gis nañ ci yeneen riwaaya sayyidatu Aisha nee na yonent bi aleyhi salaatu wa woon dóor nit ñi ngir ngir di ko xàllal yoon waaw bañoon nag buy def ak tànkam nit ñi fees fa del nit ñi di ko xàllal yoon di dóor nit ñi ilayka ilayka ilayka <laughs> moo tax benn saxaaba ma ne amul woon loolu gis naa yonent mi alayhi salaatu salaam mu mu yéeg ci gëléemam bi tawaaf ah te amul woon ay ilayka ilayka ilayka soril nii sorileen nii mooy dóor yooy gaa yi di xàllal borom daraja yi nee na ngir ñu mën a jàll di leen frayer un chemin parmi le le le public mu ñu ne yii nii yëpp saxaaba yi kon wax nañ ñu lan moo tax waaw karaahata an yudraba anhu naas da doon bañ comme li sayyidatu Aisha radiyallahu anha da doon bañ ñuy dóor nit ñi ah ñuy dóor nit ñi ngir xajal ko place waaw kon nag affaire bi lii leer na ko waaw kon xam nañ ne kon dafa amoon lu tax dafa amoon lu tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di woon war te Mawlaana Ibn Abbaas it loolu la wax dane nit ñi isdaxama gaa yi da doon bañ isdiham gi mooy bousculade yi nit ñi di kii moo tax yonent bi di puusante wala ñuy puus nit ñi ngir mu jàll moo tax mu war te lool benn affaire la ñu ne am na beneen sagesse boo xam ne Seydina Jaabir radiyallahu anhu waxoon na ne boo seet mooy ne Seydina Jaabir radiyallahu anhu dane woon nit ñi dañoo génn mbooloo mu bari waaw mbooloo mu baree bare baree bare bari ñëw ci yonent bi alayhi salaam ba muy woote ba mu bëggee ak ñëw ci moom ngir lan ngir ñu roy ci moom li nga xamante ne nii noonu lay aje kon nag comme que dañuy roy ci moom looloo taxoon mu doon ko defee nit ñi mën koo gis waaw mën a roy ci moom loolu it beneen sagesse la woon boo xam ne ndax moo ne xudu anni manasikakum ñii ne lii nii lépp day wane ne te yéen sax waa yéen ñi wax la leen mooy euh, Shafi'i yi comme li imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi wax ne waaw war bi xikma bi saxaaba yi am na yuñ ci wax mais am na képp koo xam ne tamit mooy da ngaa nekk comme da ngaa taxawe comme li place li yonent bi alayhi salaam taxawe woon mooy koo xam ne euh, nit ñi dañuy roy ci moom wala da leen a war a jàngal ni ñuy aje wala mu wan leen kooku mën naa war ngir ñu gis ko waaw wala mu am koo xam ne dafa feebar feebar bi lan moo koy wane parce que yaay ummu salama te waxoon nañ ko ci xadiis bi weesu biñ doon gis que ne bi sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne te mu ngi mu ci sax yi mu moom yaay eh, sayyidatu ko nu tuddati ah, sayyidatu radiyallahu anha bim ne damaa ma wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ma tuufi min wara'i naas wa anti raakibatun wa anti raakiba voilà nee na mu ah, yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa ma ne ma tuuf yi woppoon ci aj gi fekk ma wopp ma wax ko ko mu ne ma tuuf yi yow yaa binta abi umayya muy yow ummu salama tuuf yi wëral waraa annaasi ci ginnaaw nit ñi wa anti fekk yow raaki ba nga war ñu ne loolu illa en tout cas suñu masala mi kon yaay ummu salama yonent mi aleyhi salaam wax na ko mu wër kaaba gi war ñu ne kooku it feebar loolu it ci tax tax yi la ilal yi tax yi nga xam ne yooyu ñii ñii yépp boroomi ngànt lañ waa ji nga xam ne day jàngale nit ñi war koo roy waa ji nga xamante ne nii moom kilifa la boo xam ne nit ñi moom lañuy roy day bañ nit ñi di lan di bousculer ndax moom wala ñuy puus nit ñi ndax moom mu daal di war ñu ne ñoom lii nii lépp day lii lépp dalil la pour ñoom luy wane ne kon kii rek lañ ko permettre kon saxaaba yi wax nañ ñu li nga xam ne moo taxoon ñeneen ci time alay saar saam war siinoo moom tànkam la doon defee waaw euh, léegi bi nga xamante ne nii loolu lañu wax ñu mu des mu des ñan waa euh, mooy beneen boor bi ah yéen ñu ne non non taxawal Euh, euh, bool bu boolil ñu ci benn dalil ñu ne ban ñu ne mooy waxoon nga ko xadiis bi nga xam ne al imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi moo ko soloo ci sunanam te mawlaana ibn Abbaas ne qadima rasulullahi qadima an-nabiyyu makkata wa huwa yashtaki fa taafa ala raahilatihi fa lamma ataa ala ar-rukni istalama bi mihjan fa lamma faragha min tawaafihi anaaxa fa salla rak'atayn hmm? muy xadiis boobu lu tax doo ñu ko ci booleel ñu ne la xadis boobu yow est ce que soxla nga ñu booleel la ko ci xadis boobu gisoon nañ problème bi ci am de <laughs> mooy xadis boobu noonu euh, nga xam ne daa am ci tàllale bi Ziyad ibn Abi euh, Ziyad hmm? nga xamante ne nii dane woon mbir mi mooy ba ñu nee wax ja dañ doon wax te imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi doon wax naan euh, non maanaam Ziyad Yazid ibn Abi Ziyad voilà Yazid ibn Abi Ziyad te imaam Ibnul Qayyim naan in kaana mahfuuzan ba ma ne woon laysa bi mahfuuz hadis bii mooy hadis bii de bu dee ne dañ bu lu ñu téye mooy kon mbir mi fi ihda umari benn ci umra mi la won waaye warul woon a nekk li nga xam ne mooy ajam gi ma ne woon non loolu ajji la doon wax sauf que mbir mi du loolu mooy hadis bi laysa bi mahfuuz comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al haafiz ibn Kasiir leerale ci al bidaaya wan nihaaya te Yaziid ibn Abi Ziyaad huwa da'if voilà kon nag yéen seen loolu que ne yonent bi bu doon wax ne Mawlaana Ibn baas da ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dëgmal Makka wa huwa ta moom xaalam kii mooy da doon souffrant la woon da doon dafa woppoon fa taafa ala rahilatihi mu daal di wër ci kaw warwaayam ah, ba ni xadis bi jeexe ñu ne loolu day wan ne kon dafa feebaroon ak ñu ne la kon ñu ne kon bëgg ngeen ñu booleel ñu ne noo kon dindil kon feebar bi bu sayyidatu ummu salama bi doy nañu sëkk moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko digal léegi nag waa beneen côté bi ñu ne leen yéen ana seen dalil luy wane ne loolu mën naa nekk ah ne yéen ngànt yi ñu fi wax ñu ne ngànt yi nii tekkiwul ne lool kese la waaw ngànt yi nii dëgg la tekkiwul fenn que loolu kese moo taxoon waaw que ne nit ñi rashuhu ak kasuru alayhi ak da doon bañ izdiham ak loolu. loolu ak awuli yuqtada bi loolu kese taxul waaw ndax bu doon ne loolu noonu day wane ne man loolu kese la yonent ma alayhi salaatu salaam doon na ko leeral fenn la waxul ne tawa léegi nag illa hada waaw war na war na yaay ummu salama war na waaw te moo ko warloo dëgg la dafa feebaroon waaye nag mënuñu koo yemale tax-tax bi ci loolu kese waaw mooy képp ku ko def kenn du la ne war sa kii bi baaxul parce que yonent mi alayhi salaatu yéen premièrement bu dee côté wopp bi moom xam nañ ne demewul loon noonu ndax xadiis boobu noonu wérul waaw te wër na wër na war wër na ak dox tànk loolu lépp kon war bi day wane ne ba ko defee lii day wane ne mën naa nekk waaw même bu dee ne dëgg la nit ñi bari woon nañu kii nañ loolu mais nit ñi ba muy dóor a tawaaful xudum nit ñi bari woon nañu ah ba muy door agsi nit ñi bari woon nañ te tànk la ko defe beneen bi dëgg la mën nañ ne ifaada moo pon ay nit waaye nag loolu day wane ne hada jaiz lii lu mën a nekk la waaw ba moo tax ñu wax li ñu wax képp ku fi tawaaf war ci dara kooku tawaafam yàqul dara la dul waajib boo xam ne dañ naan waajib ku ko bàyyi après dañ lay ku ko bàyyi après dañ lay dañ dañ lay rendiloo dara ak dara lañ la dul rendiloo kenn du la rendiloo dara ah kenn du la rendiloo dara aywa léegi ñu ne kàntaa wax ji nga xam ne moom ngeen wax ci aaya bi naan euh, waaju war ay waaju war fii wag yooyu day wane ne euh, kooku wëralul boppam dañ ko dañ koo wëral loolu moom dese naa dëgër moom waaw loolu moom loolu moom moom lu desee dëgër la moom <laughs> waaw kene ki war moom moom wëralul boppam dañ dañ koo wër mooy kii bee ko wëral déedéet mooy dafa nit mën naa wër wala ya tawafu wër ci kaw dara mën naa ne faafa ala ba'iri lu loolu la Mawlana Ibn Abbas wax ah dane anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam dafa war ci kii waxul taafa anhu al-ba'ira waxul ne taafa anhu al-ba'ir gëléem gi moo ko wëral mooy mel mel ni gëléem mooy ma ne loolu moom leer na quoi manuñu ne waa ji war wër kon da ngeen bëggoon a yonent ma la saa saa lim def kon wërul gëléem gee doon wër de <laughs> gëléem gi moom mais kan moo conduire gëléem gi bu ma nee man man man man dem naa dakaar fekk sama oto laa demee man mais est-ce que kenn man na maa tere ne ma man loolu noonu mooy man sama dem Dakar euh, comme si euh, tànk rek lañ ko mën a déggee man ma dëkk Thiès ne dem naa dakaar kenn manu la ne yow doonoo yow demoo oto bi moo dem wala oto bee la yóbbu kenn du ne li nga wax juum nga li nga wax kay juumu ma dem naa dakaar man maa dem waaw même bu dee oto laa ware laa yéeg walla fas wala mbaam walla yooyu mooy dem naa Dakar kuy wër it kenn dara taafa bi hiiw kenn waxu fi taafa anhu taafa <laughs> anhu ba'iru déedéet waaw taafa alal ba'ir moom moo wër mais bi muy wër ci kaw gëléem lii waaw moo koy conduire gëléem gi di kii bu boobu di di di dem <laughs> loolu moom simple na waa kon nag wal yatawafu bil baytil atiq loolu ci la loolu moom ci la ñu ne eh, eh, aaya boobu sax nga wax yonent bi alayhi salaam mooy leeral alxuraan waaw bi mu defee tawaaf ak tànk tawaaf yéeg ki lañ xame ne lii nii mooy aaya bi kon yii yëpp lay tekki loolu lay wane day wane ni tout ça aaya bi da koy tekki wal yatawafu moom mi nga xam ne mooy leeral alquran wan nañu ne kon wal yatawafu bil baytil atiq day nekk ak lan ak tànk waaye day nekk ak li nga xam ne nit ki fekk nit ki war lii la moo tax Euh, léegi lii mooy dalilu ku nekk léegi na lan moo ci gën a dëgër dañ naa insha allahu taala waxu Shafi'i yi ñooy li gën a lëng kene képp koo xam ne dafa tawaaf war même bu dee ne ci zaadul xujaaj li ñu dëgëraloon mooy waxu Maliki yi baax na sax ba foofu bi ñuy wax waajibaat yi ci lañ ko dugale woon ne mbir mi il faut waa ji def kook tànk mais Euh, après euh, quelques kii après dañoo gis ne li gin a dëgër que mbir mi ku war même bu dee amoo ngànt dara newu ci waaw xilaafu lawlaa sax mën na koo bañ a doon même xilaafu lawlaa bi imaamu Nawawi wax rahmatullah alayhi même loolu sax mën naa bañ a nekk xilaafu lawlaa mën na nekk ne déet mbir mi sax àggul foofu mooy ku war ak tànk ah mooy parce que ni lii moo gën beneen affaire la. waaw parce que lii moo gën moom ngëneel gi ana la ne yonent mi alayhi salaam ñaar yëpp la def te boo mooy te te seetloo affaire yi mooy comme li imaam al-Hafiz Ibn waxoon ne wër bi nga xam ne moom la wër yéeg ne mooy bi mu naan bi muy nootal ne première tawaaf bi comme li imaam Shafi'i wax rahmatullah alayhi tànkam la ko defoon mais bi nga xam ne xadiis yi nga xam ne day wax dafa war yooyu li gën leer li gën a feeñ mooy ne. benn ci ñaari tawaaf yi ci tegu la muy ifaada ak wada wala sax ci ñoom ñaari ñëpp waaw mooy ne kon manuñoo ne bii nii moo gën bu ci nekk yonent bi alayhi salaam def na ko même xilaafu lawlaa boobu sax amaana sax mooy sax àggul foofu mooy du xilaafu laa mooy lu ci waay def baax na mais nag à condition nga bañ a tamit di gêner nit ñi que euh, pousse nit ñi même bu dee ne ah solo nañu comme li al imaam Badruddin al Ayni wax ci Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fekk euh, benn waay boo xamante ne nii euh, dafa doon euh, dafa doon war ak fasam la doon kii la doon bëgg tawaafe gaa yi gaa yi tere ko ko mu ne wayew lan moo tax ngeen may tere ma tawaaf ak sama war war lu tax ngeen bëgg maa tere ma war tawaaf léegi gaa yi bind Seydina kii Eh, nu mu tudd Seydina Omar radiyallahu taala anhu ne tere leen ko kay mais xadis boobu noonu comme li imaam Badruddin wax ne affaire boobu kii la mooy munqati' la waaw nettali boobu munqati' la ki ko nettali fekkewul Seydina Omar ibnul Xattaab radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw waaw fas <laughs> fas la waa waroon gaa di ko tere. Hmm? gaa yi di ko tere mu ne lan moo tax ngeen ma koy tere lan moo tax ngeen ma koy tere léegi eh, mu ne mu ne tere leen ñu ñu bind Seydina Omar ko ko kay dañ naan la xadiis boobu munqati' la waaw munqati' la kama qaala al imaam Badruddin ah al ayniyu rahmatullahi alayhi kon nag affaire bi affaire bi mu ngi noonu le voilà ah kon nag affaire baa ngoogu kon insha allah lii mooy li gina dëgër ci masala mi wallahu taala anhu wallahu taala alam parce que en fait Amr ibn ki boppam moo fekk moo moo jotewul Seydina Omar parce que Amr Sa'id ibn Mansur moo ko solo jële ko ci Amru ibn Dinar mu ne benn waaye dafa wër ci fasam ñu tere ko ko mu ne lu tax kenn may tere may ma ma ma war di kii ñu bind Seydina Omar mu ne kii na imna'u kay ah waaw mu ne tere mu ne loolu munqati' la wa hadha munqati' waaw loolu moom dafa dog waaw loolu dafa dog bu ñu supposé woon ne sax affaire bi nañ ko jàpp nañ naan comme li al-Muhibb at-Tabari wax mu ne wala al man'a fil xayli min al xuyala wa ta'alum amaana li tax sax mu tere ko bu doon lool luñ jàpp la mais mooy dañoo jàpp lool parce que mbir mi dëgërul mooy nag ngir bañ euh, rëy rëy loo ak di puukarewu ci kaw lool la ko Seydina Omar radiyallahu ta'ala tere woon wallahu ta'ala alam kon nag bu ñu xamee loolu mooy kon képp koo xam ne dafa war comme ku yor skateboard daal di wër kooku mënuñu ne waa ji tawaafam baaxul tawaafam baax na kay. kooku nag bu ñu xamee ne kooku tawaafam baax na kon kay waa ji yor électrique ab ab kii di ko puus kooku it tawaafam baax na waaw waa ji yor ab kii di puus ab ab trottinette di teg tànkam ci suuf di puus di dem kooku tànk kooku moom même ñi ne sax foog mu dox ak tànk bu boobaa manuñu ne waa yi sax tawaafam bu amul ngànt manuñu ne day rendi deret parce que ah xanaa ñu ne ñaari tànk la te moom benn tànk la teg ndax comme que affaire <laughs> benn tànk ngay teg wala roulette yooyu rouleur xaw ma lan. xaw man nuñ koy waxe quoi hmm? yow nga xam dangay teg sa benn tànk ci suuf di puus xanaa ñu ne waa yi ñaari tànk lañ ko may moom muy teg benn waaye daal lu mu ci man di doon trottinette skateboard électrique li nga xam ne oto mooy ne yooyu ku ko wëri kenn manu la ne wóoroo léegi nag mu am benn affaire mooy a condition nag nga bañ nga bañ a gaañ nit ñi wala di lor ña fa ne tamit waaw parce que bu dee yow sa yow ko ci électrique yi gars fii ngay dox ci mbedd mi benn nar laa fël mooy du duñu ñëw di ko yoonal naan gars yi ay wa léegi ñëw leen ngeen yor seeni seeni skateboard di dawal non dañuy bu dee da ngay lor nit ñi loolu dañ koy tere ngir gar ndix ndax loolu ndax li ngay lor sa moroomu jullit moo xam ne dafa ñëw ngir jaamu yàlla comme yow waaw amu ngeen laa darara wala dirar amul lore bu lore waaye bu lor kenn waaw loolu la kon wallahu taala alam xadiis bi nag euh, muy këne yonent mi alayhi salaatu salaam xadiis yi ko wax ko te ñu gis ko moo ñëw di ci masala miñ gis léegi boroom xam-xam yi raxmatullah alayhim ku mel ni maaliki yi ak xanaabila yi raxmatullah alayhim dañ cee tegtaloo mooy yonent mi alayhi salaam dafa dafa tawaaf ci kaw ba'iram mooy jawaazu duxuulil idxaal bokk idxaalil masjidi alxayawaan almaquulil lahm waaw loolu benn affaire la mais it dañ cee jële beneen affaire mooy luy wane ne al comme ñoom li mu nekk seen mazhab muy euh, maalikee yi xanaabila yi rahmatullah alayhi këne bawlu alxayawaanil makulil laxmi taahir waaw mooy non seulement kon ñaari affaire la mooy dañ cee ne bokk na ci xadiis bii nii xadiisu mawlaana ibnu Abbaas bii ak yu sayyidatu Aysa bii ak ñoom sayyidina Jaabir yii ñoom sayyidina Abu Tufayli radiyallahu anil jamii que possibilité jël animal boo xam ne dañuy lekk yàppam ah, ñu dugal ko ci biir jàkka loolu mooy lan mooy gëléem la yonent bale saa saam ware te gëléem animal la boo xam ne dañuy lekk yàppam ah mais pas pa pas pour pour pour pour folklore mooy li xaaja comme li imaam euh, euh, Ibn Battal wax ah mu ne fiihi jawaazu duxuuli dawaab allati yuqalu laxmuha al masjida idha nuhiya ila dhalik li anna bawlaha la yunajjis ah bi xilaafi ghayriha min ad-dawaab al imaamu ibnu Battaal al Maaliki rahmatullah alayhi mu ne xadiis bii nii dañ ciy jànge lan xew-xew bii nettali bii que ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama taafa ala ba'ir wër na Kaaba gi ci kaw warwaay dañ ciy jàngale dañ ciy jànge possibilité dugal ah li nga xam ne mooy duggug daa dabba yi bàyyi ma yoo xam ne dañuy lekk seen yàpp ci biir jàkka yi bu dee ne dañ koo soxla mooy du folklore bu dee ne aajoo tax comme ki nga xam ne dafa feebar wala tawaaf wala sax ki nga xam ne mais à condi même ki nga xam ne dara dalu ko mais mu tawaaf ak gëléemam mais à condition yi la wax sànq mu bañ a nekk koo xam ne day gaañ yi léegi nga ne mais yow yow xam nga ne Kaaba instant bii nan lañ fay dugale gëléem ma leen no ñun nekkuñu ci wax ne nit ki demal nga def loolu mais dama laa bëgg dañ la bëgg a wax masala bi du loolu masala bi mooy est-ce que bu ku ko def mbiram baax na wala baaxul loolu lañ lay wax <laughs> waaw kantaan na ko nit defi waa ji doon waa ji noonu wax image bi ñu wan bi ma waa ji wanoon ma euh, kii bi waa ji kii skateboard mais boo xamee ne possible na mooy da nga ciy mën a xamee ne kooku possible la ndax en tout cas doxul ak tànkam dafa war comme ki nga xamante ne dafa war moom lañ doon wax ki tingoom it pare ki ñu tingoom moom itam doxul hein <laughs> voilà léegi moo euh, lan lañ doon waxati sax mooy mu fekk dugal bàyyi ma boo xam ne dañuy lekk imaam al ibnu Battal mu ne boo xam ne dañ ko dañuy lekk yàppam possibilité ñu dugal ko li nga xam ne mooy jàkka mu dugg jàkka bu dee dañ ko soxla lu tax ndax li anna bawlaha laa yanjus waaw ndax laa yunajjisuhu am mooy bu sawee bu bé bu mbéewalee bàyyi mu boobu mooy du du du du sobeel jàkk waaw parce que bi xilaa fi mu ne wuuteeg ghayriha min dawaab yeneen yi nga xam ne kenn du lekk yàppam en fait xanaa bi xanaa bi la yi. Eh, Maliki yi ak xanaa bi la yi. rahmatullah yi ñoom dañoo jàpp ne animal bi nga xam ne dañuy lekk yàppam foog naa masala boobu ci gisoon nañu ko si si gisoon nañ masala bi si kon dañ koy junj nii rek parce que euh, léegi léegi léegi léegi ràppel ana kan moo fàttaliku fan lañ ko gisoon bañ a gis masala bi kay gisoon nañu ko <laughs> walillahi alhamdu wal minna léegi nag yéen a ci des wax leen ma wax leen mag fan lañ ko gise woon ana ban xew-xew ci siira bi lañ gise woon masala bi te yaataloon nañ ko walillahil hamdu wal minna walillahil hamdu moo doon fan hein aywa ku ko fàttaleku ku ko fàttaleku mooy mooy mooy xaadisatu al uraniyin waa ukal waa urayna ñooñu nga xam ne ñoo ñëwoon mooy ura urani yuuna yi ah, xanaa kay du ngeen ma ne fàtte ngeen nag urani yuuna yi nag ñooy ñan <laughs> wo xanaa nag waxuma fi lu bees <laughs> waaw fàtte fàtte fan lañ ko waxe woon sax loolu mën naa d'accord waaye kanta fàtte xaadisatul urani yii na qissatul urani yii na nettalib urani yuuna yi loolu nag moom waru la nekk nag loo xam ne nag lu bees la nag wax dëgg yàlla <laughs> en fait waa ay góor la woon yu bàyyeekoo Ukal ak Urayna ak yooyu ñëwoon Medinatul Munawwara ala saakiniha damay rappeler rek mais lii gisoon nañ ko ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bañ ñëwee ijtawul Madina comme ni ko Mawlaana Anas ibn Malik radiyallahu anhu nettalee xadiis mu ngi ci saxiixayni mooy ngelawu Medina bi dugg leen ñu feebar yonent bi alayhi salaam boole leen akum sàmmam ab sàmm <coughs> ki nga xam ne pasteuram la woon da ko doon sàmmal ay ay mooy sàmm gëléem yee xar yeeg yooyu jur ji ne ngir mu ànd ak ñu ànd ak moom ba ca àll ba bu ko defee premièrement ñu changer air deuxièmement mu daal di leen fajalan jël boole leen meewu gëléem gi ak ak ak sawum gëléem meewalu gëléem bi daal di leen koy jox. boole leen loolu ñu naan ko gars yi ba ñu ko leen boole loolu ñu naan ah ñu wér après ñu daal di ñëw amul dara luñ fayee euh, sàmm bi ñu daal di koy rey bënn bët yi tàngal ay ràbb bam bam bam ñaw ñu bënn bët yi takk ko rey ko vraiment xabaar bi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mu daal di leen dàqil ñu ñu jàppi leen boobu gisoon nañ masala bii waaw mbéewalu animaux yi ban moo ci laab ak ban moo ci laabul maaliki yi ak ak shaafi ak ak ak ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàppoon ne affaire bi mooy xayawaanu al maqulul loolu moom bi nga xam ne dañuy lekk yàppam animaux animal yooyu animaux yooyu seen seen mbéewal dafa laab mooy ne moo tax sawum gëléem li tax yonent bi alayhi salaam di ko naan mooy ne bu doon sobe la te moom moo ne defuñu buur yàlla deful li nga xam ne mooy mooy faj ah, ah dawaa ummati fii fii fii fii maa xurima alay yonent bi euh, xurima alayha suñu borom deful li nga xam ne mooy faj sama xeet ci li nga xam ne daf leen ko xaraamal waaw mooy an najaasatu dafa xarama consommer te dafa xaraama jaay waaw dafa xaraama consommer mais dafa xarama sax di ci shiraa'u aka aka aka bay'u ka jënd ka jaay di ci yaxantu kon nag naka lañuy ñuy jëlee ak di ci faju mënoo jël sobe di ko fajoo te yonent bi alei salaatu nee na buur yàlla deful li nga xamante ne nii mooy sama paju wérug sama xeet ci loo xam ne daf ko daf leen ko xaraamal ci loo xam ne ala xaraam ci yeneen riwaaya kon nag ci la ñuy lii nii ah te tamit gisoon nañ masal la mu naan euh, julli leen ci li nga xam ne mooy ci géttu xar yeeg yooyu dañuy xam ne te xar yi dañuy lekk seen yàpp ak bëy yeek ñooñu kon le fait que mu ne nañ fa julli loolu lépp day wane ne kon ñoom seeni mbéewal loolu daa nekk loo xam ne lu laab la nekkul loo xam ne lu sobe la contrairement ak ñi nga xam ne ñooy shafi'iyya yi hanafiyya yi ak shafi'iyya yi rahmatullah alayhi moo tax ñoom dañoo teg tegtaloo ci hadith bii bokk na ci seen dalil yi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog Makka daf koo dugal waaw ba muy ajak ajak gëléem te loolu la ñu ne yéen nan ngeen lan lan ngeen fi teg taloo que ne mbir mi dafa dafa dafa la ñu ne leen mais ñu ne mais c'est simple parce que gëléem est-ce que est-ce que buy buy mbéewal day tàggoo ah ce que géwél euh, gëléem buy buy mbéewal day tàggoo buy mbéewal day tàggoo danaan haa maa ngi mbéewal de wala boog day def kii benn signe borom yóbbu ko fu mel ni toilette mu def ci toog déedéet mooy le fait mu dugal ko fa mooy risque wu mu mu mu lan mu tuur fa ndox mu nga fa ah comme que xam nañ mu dugal ko fa daw te tawaaf bi tawaaf loolu lépp après jaar Safa maroo yooyu yépp assuré wu ne gëléem gi du ci du ci du ci du ci du ci mbéewal wala lool moom mooy ne lool daa fekk ne rek ah li nga xam ne mooy mbéewalu gëléem gi dafa nekk loo xam ne lu laab la même bu dee ne xana euh, euh, euh, Shafi'i yi Hanafi yi ak Shafi'i yi dañuy dañuy weddi loolu tegtal boobu tegtaloo boobu comme ñoom imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ne non de de de d'accord ñu fenn fii benn tegtalo fi amul lii nii dara la tegtewalu loonu waaw ndax parce que euh, euh, mu dugal ko fi loolu ihtimal la waaw mooy muhtamil la mooy ñu ne dara la ko tegtalewul parce que loolu muhtamil mooy ne yow lii nga wax naan buñ ko fi dugalee man na faa tuur ndox lool lool lu ñu lool supposition la waaw te bu ñu jàppoon ne sax kene mbir mi am na dañ mais dañ koy laabalaat rek mu jeex waaw comme ni nga xamante ne rek Euh, xale noonu la ñuy permettre ñu koy dugal jàkka te possible na xale bi daal di fay tout euh, mbéewal wala yooyu ah, te teewul lu ñu ne mbir mi mbéewalu xale walla da da dafa mujj nekk loo xam ne ah, lu lu laab la. voilà loolu xam nga beneen masala la ba ñuy gis masala mbéewal yi gisoon nañ est que xale mbéewalam <laughs> waaw <laughs> yurashu min min min xawlil min bawlil ghulam wa yughsal min bawlil jaariya ah. dañuy wis li yonent ma lay saar saar waxoon ci xadiis abu sam dañuy wis ci ndoxum euh, mbéewalu ki nga xam ne mooy euh, alxulaam liir bi bu góor bi bu dee bu nga xam ne euh, bu jigéen la moom dañ koy raxas loolu noonu gisoon nañu loolu tamit ah këne li ginoon a dëgër mooy ne affaire bi sobe la mais dañ koo woyofal voilà sobe la gaa mais nag dañ koo woyofal dañ koo woyofal voilà <laughs> parce que euh, naqaree mooy gi ndax xale yi dañuy nekk tout temps liir yéeg yooyu dañ leen di fab surtout bu dee kii bu góor ah li tax mu ñu ne nañ ko wis mais loolu lépp mooy ne daf ko woyafal dañoo bari luñ koy yëkkatee loolu mais loolu gisoon nañ ko mais euh, ñoom dañoo bañ ne lii nii benn la fi tegtal mais tegtal mu ngi ci kay waaw parce que ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Hajar moom moom xam nga imaam an-Nawawi moo wax lii lii kanta imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah moom ni mu bañe lii après mu ne parce que affaire bi euh, euh, euh, moo tax ñenn ñiy bañ tawaaf sax am na ñenn ñoo xam ne <laughs> gëléem mu naan mu naan imaam al mu ne mais Euh, mais euh, lii nii lii nii nii tekkiwul fenn këne këne këne këne loolu noonu mën naa nekk ah. ndax waruk yonent mi alayhi salaam xamoon nañ ne euh, mën na nekk mooy aajoo taxoon ngir nit ñi jànge ci moom manaasiki mu ne walidhalika addahu ba'du man jamaa xasaa'isahu fiiha moo tax mu ne looloo tax ñenn ñi nga xam ne ñooy dajale mooy ñi bind ci téere xasaa'isun nabi yi nga xam ne da yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jagloo moo ko jagoo hmm, yi nga xam ne ay exclusivitéem la ay exclusivitéem la ñoom ñu boole ci ñu boole ci li nga xamante ni nii mooy eh, tawaaf ci kaw gëléem mais loolu moom xam nga ne wax jooju moom dëgërul ñi ko ñu mooy boole ko ci loolu moo dëgërul nekkul jagleen te ki ci boppam nee na sayyidatu euh, Ummu Salama tuufi ah oh, ne ko wëral ci ginnaaw nit ñi wa anti raakiba tuufi waraa an wa min waraa innaasi wa anti raakiba wëral ci kaw gëléem euh, ci ginnaaw nit ñi fekk nga war lu kon loolu la ñuy xamee ne mbir mi man la nekk xasaayis loolu moom moom dëgërul wax jooju ah mu ne moom imaam alxaafi waxtu waxtu mi la wala waxtamala aydan an yakuna rahilatuhu usimat min at-talwis hina idin karamatan lahu fala yuqaasu ghayruhu alayhi waaw mu ne te tamit am na beneen affaire boo xam ne li tax yonent bi alayhi salaatu salaam moom mu mën a kiiw ak euh, gëléemam euh, pour ko najaasa fa mooy ne que euh, day wane ne mbéewalu gëléem najaasawul déedéet affaire bi mooy c'est possible tamit que ne moom gëléemu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo dañu ko ñoŋal mooy suñu boroom a ko ñoŋal ci muy takkal di di tuur di mbéewal wala di def leneen ci biir euh, jàkke yi loolu buur yàlla man naa nekk ne buur yàlla moo ko aaral lool ngir terale ko yonent mi salaam kon nag kook mënuñ cee xiyaas keneen ba pare mu dàq ne wa abada man istadalla bi ñi ala taharati bawlil ba'ir wa ba'ri mu ne tamit lii mu ne sori na tamit ki nga xam ne moom moo ci tegtaloo ci ne taharatu laabu bawlul ba'iri tu mbéewalu gëléem wa ba'rihi ak li nga xam ne mooy ay neeferam loolu noonu hein loolu noonu mooy eh, loolu dëgërul mooy bañ a dëgër mooy mooy mooy pourquoi pas la ñuy wax pour pourquoi pas pourquoi pas que duñ ko ci teg taloo <laughs> lii ay ihtimaalaat nga rek te tamit moo tax imaam ah, al Badruddin ah, al Ayni rahmatullah alayhi mu ne <laughs> mu na fekk muy reprendre waxu imaam alxaafis bi moom nag du ne imaam alxa du ne al imaam alxaafis ibn Hajar wax naa la ay contemporain la xamante woon nañ imaam Badruddin moom bu imaam alxaafis sarawee moo ndax ñoo ko doon ñoo doon sarawandoo mais nag imaam alxaafis a njëkk la mais moom day jël parti yi dañ ko day jël parti yi imaam alxaafis euh, sara mu xool. léeg-léeg nag boo mu d'accord léeg-léeg mu ne mu bañ a d'accord te bu d'accordul danaan rek qaala ba'duhum foo déggee mu naan qaala ba'duhum moom al imaam Badruddin al-Ayni ci Umdatul Qaari xamal ne imaam al-Haafiz Ibn Hajar la ci jublu mu ne moo tax mu ne <laughs> imaam euh, al-Ayni mu ne Kanta wax ji nga xam ne moom la aji wax ji wax mooy imaam al-Haafiz Ibn lay wax mooy lii nii que Eh, eh, eh, lii amaana dañ ko dafa nekk loo xam ne exclu li kii la nu mu tudd dañoo ñoŋal gëlee mu yonent bi sallallahu ci muy taqal jàkka jeeg yooyu mu ne loolu nag hein mu ne loolu nag même même hmm? hein <laughs> mu ne fiihi nadar waaw ndax wax ji mu wax li ummi salama xiina qaalat inni ashaki tuufi min wara'i an-nas wa anta rakiba ah loolu day wane ne kon nag affaire baa ko mu wax ko yaay ummu salama léegi nag boo fi nee géléemam la inna naa alayhi salaam kaana mun a wax ak yooyu léegi yow dañu lay laaj yow mi wax loolu ne bon mooy xam naa géléemu yonent saa salaam dañ koo aaroon ak yooyu mu ne déet xaar leen kaanat mun a wax ah muallama dañ koo xamaloon ba mu xam fi nga xam ne ndax tàggat nañ ko ba mu xam fi muy faire ses ak fi mu ko dul defe dañ naan la imaam Badruddin mu ne waaw bu ñu walaw sallam naa waaw sallam naa hada fii naaqati nabi nañu nañu wàcc d'accord ak aji wax ju wax loolu ki bu dee gëléem yonent saa sallam waaye walakin maa yuqaalu fi naaqati allati kaanat alayha ummu salama loolu bu dee yonent saa sallam d'accord nañu nañ d'accord ak loolu que ne gëléem yonent saa sallam ñëwal nañ ko ci lool moom du ko def mais gëléem gi yaay ummu salama waroon na est-ce que moom on est assuré moom du ko def. ah ah te mu te ne ko kéeg ci nga wër mu ne wala in qiila innaha kaanat naaqatu nabii sallallahu alayhi wa sallam qiila lahu yaxtaaju ila bayaani daalika bi waaw mu ne kanta bu dee ne aji wax jooju dane <laughs> imaam alxaafis la wax bu dee ne dane non gëléem googu mu ware mooy gëléemu yoneen saa la ware dañ naan la mu ne bu boobaa dañ lay wax loolu dafa soxla dalil mu ne loolu dañ ciy soxla mooy dañ lay lax ne loolu leeral ko ci dalil parce que ne gëléem gi yaay ummu salama waroon mooy gëléem yonent saa salam loolu moom dafa laaj dalil <laughs> waaw dafa laaj dalil boo indi ku amul dalil nag kon mënoo ñoo wax loolu ah <laughs> voilà te pourtant Hanafiya yeeg Shafi'i yi ñoo bokk ñoo bokk dalil ñoo bokk avis mais fii imam Badruddin pour walla tamit boroom xam-xam amul man fii daa bokk kon li ñu wax noonu la ba bu ma gisee même argument yi suñu camp di wax bu bu xawee sax xaw a ñàkk <laughs> yenu lenn ci maanaam ma ma ma wëyal ko parce que fa laa bokk déedéet waaw mooy affaire bi loolu la loolu la loolu mooy ne parce que imam al-Hafiz lii mooy seen mazhab moom lañuy kii rek mooy le fekk que ñoom dañu ne affaire bi bawlul xayawaan yii nii dafa nekk loo xam ne euh, najaasa la mooy dafa dafa sobewu waaw waaye li gën dëgër mooy ne alxayawaanul makuula allahm yi nga xam ne dañ leen di alxayawaanaatul makuul lahmi yooyu noonu yooyu noonu euh, euh, dara newu ci mooy seen seeni seeni baara seeni kii seeni euh, tuur ndox loolu dara mooy du du sobe lenn la nag loo xam ne dañu koy dañu koy seexlu am na ñu koy seexlu mais seexlook sobe bokkut ñen ndaxite ngii dañ koy dañ koy dañ koy see dañ koy seexlu mais bu àndul ak deret kenn mooy du sobe waaw am xaaxtandeku bu àndul ak deret wala waaju naan sàngara léegi laata muy kii mu xaaxtandeku ko loolu moom sobe la waaw parce que lu tuuti najaasa bu duggee ci lu tuuti même bu dee loolu lu tuuti ndox da koy sobeel mais mooy xaaxtandiku normal quoi ay crachat ak i ak i ak i ñendu loolu noonu mooy ne nit ñi dañ koy du sobe mais nit ñi dañu koy seexlu voilà <laughs> voilà loolu waaw léegi daal moo tax loolu insha allah li nga xamante ne nii mooy euh, euh, li maalikiyé yi li ñu wax ak xanaa xanaabila yi wax nañ dëgg fii dañ fay jànge ne lii yonent ma lay saar saam wëri kamba gi ci kaw géléemam day wane ne loolu dagan na mooy que ne euh, mooy bawlu bawlu bu xayawaan almakuuli lax ni dafa nekk loo xam ne muy mbéewalu saw urinu li nga xamante ne mooy euh, animal bépp animal boobu dañuy lekk yàppam comme ñoom xar ñoom bëy xattaa ñoom ganaar ak picc yi ñuy lekk yooyu yépp loolu lépp du sobe contrairement ak xanafiya yi ak kii kii nu mu tudd <laughs> surtout shafiya yi ñoom surtout shafiya yi <laughs> rahmatullah ak xanaa ak ñoom ak xanafiya yi ñoo ànd ci loolu hmm? <laughs> rahmatullah alayhi loolu li gën a dëgër insha allahu taala mooy ne du sobe te looloo tax yonent bi alayhi salaam daal di war ala ba'irihi dugal ko ci biir al masjidul haram di masjidul kaaba almusharrafa zaadaha llaahu tashrifan wa takrima voilà kon nag ci kaw noonu kon walillahi alhamdu wal minna jeexal nañ masala mi jëmoon ci est-ce que nit mën naa war nekk ci monture di tawaaf léegi kon bii di ñëw nag kon tawaaf kon pare nañ ci lépp lu jëm ci tawaaf waaw walillahi alhamdu wal ci tawaaful qudum bi léegi nag moo tax tawaaf yi di ñëw ifaadaak ak tawaaful wadan ñun duñ fa nekk di traîner de dañuy wax hadis yi jàll amul sax taxaw di def benn commentaire no comment lay doon insha allahu taala ah léegi nag kon tawaaf bi pare na yi bi passé liñ gisoon moo yonent saa sallam tawaaf na ba pare gis nañ buy tawaaf fan lay tàmbalee xajarul aswad commencé ñett yu njëkk yi mu def ko daw bu waaxu bu gaaw eh, yeneen ñeent yi mu daal di koy def ndox normal te saa buy wër hmm? ba agsi fi nga xamante ne nii mooy diggante ñaari ruknu yi jële nañ ne daal da doon fala jànge rabbana aatina fi dunya xasana wa fil axirati xasana ah waqina adhaban naar ak tamit loolu après nag pare na ci tawaaf gi léegi ana lan moo ci tegu ah, lan moo ci tegu bi mu tawaafee ba pare moom alayhi salaatu wassalaam ba léegi ñu ngi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatul balaa muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jotaay bii di ñëw ñu nag tawaaf bi ginnaaw tawaaf bi ana lan la def moom sallallahu alayhi wa sallam wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina